an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami ah, sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil muqaddima kon ñu ngi woon ci muqaddima bi ba léegi. léegi kon ñu continuer ginnaaw kon bii weesu gisoon nañu ci lim doon wane doon wax addina bi gaaw gum gaaw a jeex te du kërug saxukaay. kërug romb la kese du kërug jubilé du kërug nekk fi di bëgg bëgg koo xam ne dara yàlla amu ci looloo xaram di bëgg ci loo xam ne mooy yàlla looloo xaram waaw mais borom bi moom la gaay waxoon Qaaruut laa tafrah inna allaha laa yuhibbul farihin eh, ko ay ñoñam waxee ne ko laa tafrah nekk di kontaan di jubilé xam ne dara yàlla newu ci di mooy yàlla pare di feetu di kontaan waaw ndax boroom bi bëggul ñu mel noonu waaw ñi nga xam ne ci mooy yàlla lañ ne ba pare insouciant lu leen neex def ba pare di bëgg ci loolu ñu ne waaw kon nag ginnaaw bi ñu wanee lool daal di laaya yi nga xam ne laaya eh, bi nga xam ne moo nekk ci suuratu yunus alayhi salaatu wassalaam mu ne laaya yi mel noonu nag ci maanaa bii di wane gaawu jeexu àddina nu mu gaawe ak lu fi rafet tay suba mën naa ñaaw nu mu a gaawe wala lu fi baax nga foog ne lii la wala loo waajal ba foog ne ngir jëriñoo ko jot na borom bi ne fuuf yóbbu lépp waaw ngir wan jàngal la bu dee aji ngëm nga te ah mbir yi lii la te mbir du yow yaay xalaat di def te yow ni nga ko bëggee noon lay demee déedéet waaye man ni mu ko bëgge noonu lay demee wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin yéen jaam yi da ngeen a war a xam que du ngeen sopp du ngeen bëgg dara illaa nderee lu dul an yasha allah mu soob borom bi nga xamante ne rabbul alamin mooy borom mbindeef yi kon nag ginnaaw bi mu indee laaya yooyu laaya boobu ne aaya yi wax ci maanaa bu mel nii sens yu mel nii dafa bari mu ne walaqad ahsana al qaa'il mu ne wala walaqad dëgg-dëgg kon fii la ñuy jël moom lañu war a tàmm continuer ahsana rafetal na de alqaa'ilu aji wax ji nga xam ne moo wax lu wax ne mu ne inna lillahi ibadan futana tallaqu ad-dunya wa xaafu al-fitana nadaruu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattaxadu salihan amali fiha sufuna kon mu ne ahsana wala qad dëgg-dëgg ahsana rafetal na alqaa'ilu aji wax mooy poète bi wax lii sha'ir bi bi nga xam ne moo wax lii de waxam rafet na waaw lan la wax dane inna lillahi ñeel na borom bi tabaraka wa taala ibadan ay jaam waaw yoo xam ne futana dañoo ñaw dañoo yeewu ñaw seen xel ñaw ñu xam ne àddina bi eh cee nekk kon lii la ñu jublu ci seen borom bàyyi lépp lu dul yàlla masuñoo am ci yow benn relation masuñoo am benn ci yow jot ab ab jokkaale ba dax nañ lépp même foo xam ne amu wenoon dara sax faaleekuñ la ñu ngi jublu seen borom ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy jaamu yàlla yi nga xam ne futana dañoo yeewu seen xel ñaw te ñu nangu ko euh, la ñu yeewu lañu waaw lan lañ def ba ñu yeewoo ak lay wane seen yeewu tollaqu dunya dañoo fase àddina waaw moom du du faseem raja'i de kënee waa yow fayli déedéet boo nga xam ne waa ji day fase soxna si man koo jëliwaat déedéet ak talaq kii bi mu def mooy bi nga xam ne moom jeex na amatul sax kaay leen ñu jëliwaat <laughs> comme ñaar ñu rëbboo <laughs> ñaar ñuy say rëbboo jeex na fase jeex na amul amul nu nu muy neexe ko bu ci ba ñaar ñoon delluwaat man da ne mukk ñoom nag fase bu mel noonu moom lañ dóor àddina waaw piège u àddina yépp manu leen a laal parce que ñoom xam nañ ay ay ay ay affaire am waaw tallaqu dunya wa xaaful te ñu ragal fitna yi nga xam ne ñoo nekk ci biir àddina bii ñoom la fi borom bi tabaaraka wa taala waaw ngir lan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir <laughs> daal di leen saytu natt leen examiner leen yéen jaam yi ana kan ci yéen moo gën na rafet jëf fitna yooyu nag ñii dañoo fase tey ragal fitna yooyu ndax fase àddina tekkiwul fase naa ko léegi man ah kon jeex man dara du ma fekk ah non bonjour les fitna <laughs> sax la wala li yow keroog ngay <laughs> te bool yeneen ci bari wax rek <laughs> ñi ëpp nattu ci kaw suuf ñi ci yàlla yi mooy al anbiya ba ko Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas laajee mbir wa radiyallahu anhu mu ne ko ñi ëpp nattu hein mooy yonent topp ku leen gën niru mooy ku gën baax gi leen gën niru rek topp ku leen gën niru waaw waaw mooy ñi nga xam ne nangu nañoo def yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo def ñooy seen royukaay nga xam ne lépp luñ mel mu ngi mel ni ku teg xale bi teg di di di di dessiner xam na ne mu taxawee di dessiner mbir mi manu ko mu jël ab feuille teg ko ngir calquer waaw ñoom dañoo fexe calquer seen bopp seen bopp lañ fexe calquer ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw dina am ñoo xam ne ñooy gën baax baaxle nga gis xale bu ko def nga ne kii moo gën a sa bos moo gën kii bu kee nit ñi it noonu la képp koo xam ne ba mu calqué ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam këla gën a niroo ñoom kooku mu ëpp nag waaw lool kon nag waxaafu ñu ragal al fitana fitnay àddina nadaru fiiha dañu xool ci biir àddina xool bagaas yi nekk àddina xool li fi ne alimu bañ ko càmbaree seet ko observé ko nga xam ne alimu ci lañu xam annaha kana i bii ak bagaasam yii de laysat li hayyin watana <laughs> yoo nekkul ngir kuy dundu dëkkuwaay waaw ah. fii daaru mamar la waaw waaw daaru nafaad la la mahallu ixlaad lii nekk këru jeex kër guy jeex la du kërug sax ba xamee loolu luñ def ñu xam ne it eh kon àddina daal lay sa li hayyin laysat li hayyin watana nekkul ngir kuy dund ab dëkkuwaay ñu def la ja'aluha lujjatan ñu jël àddina ci boppam ndax yàlla yóbbuwu leen ci biti àddina bi ah gis nga borom bi tabaaraka wa taala indiwuñu fii ci kaw suuf comme si ñuy dund comme si nekkuñ ci kaw suuf déedéet moo tax mu ne dama leen a indi fii wasta'marakum fiha yéen jaan yi ma bëgg ngeen dundal suuf nan lañ koy dundale par des tabax ay montagne ay ay ay ay ay buruj ay burj ay tour ay ville yu bees hein ay usine ki yooy kese ay ferme mukku loolu daal dundal dara ay irrigation kese ba pare fàtte yàlla dundaloo dara wastamarakum fiha mooy ngeen dundal ko ci nga xam ne moo tax boroom bi bind leen mooy ngeen jaamu fi yàlla lépp luy tax jaamu ko gën a yemb ngeen nekki mooy nekk ci ay conditions yu baax daal di dompter la terre ci wàllu li nga xamante ne nii mooy montagne yi ngeen ut ci ay yoon waaw fu ngeen di jaarale seen bopp ak seeni marchandise ak bu ngeen bëggee di dem ak ñëw loolu lépp borom bi dañu koo tàggatal waaw wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi jamii'an minhu borom bi neen leen tàggatal lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf mbooleem seen ñu tukkee di ay xéewal yu leen defal yeen jàmm yi tukkee ci borom bi ngir ngeen di dellu ci moom léegi nag képp koo xam ne daa jàpp ci yooyu xam ne borom bee ko fi def waaye du ma ci nekk lu dul yéwénal nekku jaam yi bu ko defee ñu gën a mën a jaamu seen borom kooku loolu mooy dundal suuf ci di jaamu boroom bi di dellu ci borom bi waaw loolu la ay wasaa'il la yoo xam ne dama koy utiliser ay moyens ngir mu jokkale ma ci sama borom waaye nekkul ay fin ay objectif yoo xamante ne ñoom ñoo tax may dund muy mel ni dangay ngay dund ngir loolu déedéet képp ku def loolu dundalu tus kooku deful dara waaw kon nag ba ñu xamee loolu nag jaaluha ñu jël àddina gii borom bi indi leen te ñu xam ne dunduñu allaaxira àddina la ñuy dunde te la ñuy amee allaaxira ci àddina bii dañ koy ame waaw kon nu ñuy def. nan lañ def bañ xamee ne kon fii nekkul ngir kuy dund dëkkuwaay ja'aluha lujja ñu jël àddina bi def ko douce vague ndox yu bari yooyu yu géej yooyu lañ ko jàppe waaw comme que wattaxadu àddina lañ mujj def géej gu douce te bari ndox di fóot waaw léegi ñu xam ne fii gis nga boo naree demee say bara say say di jaay maa mën a naaje doo ci génn man ngaa naaje deux minutes après da ngay lap laa ma xaala waaw boobu man ngaa fee ñaari minutes waaye ñaari simili après da ngay lap nuñ def jaaluha lujja wattaxasu ñu jàppe salihal a'mal jëf yu rafet yi ta baax fiha suhuna ci àddina bi ñu jàppe ko def ko looco def ko gaal def ko bato boo xam ne ci lañuy yéeg ngir mën a traverser duusi àddina yi nga xam ne ñu ngi jàllaañoo waaw géeju àddina sàmbaraana mu ngi mu ngi duus du duusu du dóor ku moytuwul dina la yóbbaale te bu la yóbbee nga ko léegi lan nga mën a def mooy jëf yu baax yi ngay jël teg ko ci kawam mu nekk sa gaal nga man cee surfer ba jàll dem fa nga xam ne fala la borom bi di xaare waaw muy al axira ñi muus de nii mu ne ki wax lii kaay waaye kii xam nga ne li mu wax rafet na est-ce waaw waaw nag mu ne al imaam an ba léegi ñu ngi ci muqaddima bi ci introduction bi mu ne fa ida kaana xaaluha ma wasafta waaw bu dee ne état wu àddina xaalu àddina mooy lii mooy réalité àddina mooy maa li nga xam ne wasaftuhu moom laa décrire man imaam an-Nawawi rahimahullah moom laa melale waxaalu naa te ñun suñu état suñu melo ak ni nga xam ne mooy noonu la ñu melo wamaa xuliq naa lahu te ak li tax ñu bind ñu maa qaddamtu mooy li ma jiital tudd ko ëndaale laaya bi ne wamaa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fi borom bi naan man binduma ja jinne ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu bu dee ñun loolu la <laughs> looloo tax kon ñu bind ñu ah looloo suñu état de looloo tax ñu nekk. te àddina moom li mu fi nekke mooy kër gu gaaw a jeex dafay naxaate kon nag fa haqqun ala al mukallaf mais dafay yey dafay yey dafa nekk lu indispensable lu impératif ci kaw ki nga xam ne majeur la waaw képp koo xamante ne nii mukallaf nga majeur nga dootoo gone moo nekk li xaraamoon sa baay ak sa yaay moo la xaraam yow waaw loolu nag lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy kii la dafa bari loo xam ne lu ñuy lu ñuy sàggane la côté bii waaw am na waajur yu bari seeni doom ba mu nekkee wa ba mu nekkee mukallaf ñoom ñu jàpp ne fii mu ne xale la ba léegi bu jigéen amul droit boppam di feeñ waaye de toute façon karawu boppam di feeñ waaye bu daa juddoo foo xam ne nday jee dàqa mees ñëpp dàqa sol lu yées kooku taxul ñu wax waaye même kooku sax dafa xaraam ci moom même ki nga xam ne sax day muuru moom yor ay doomam ñu nekk majeur mu jàpp ne ay xale lañ ba léegi xamoo ne ba mu nekkee majeur yow yaay ji li nga ñemewul def loolu la ñoo moom it loolu la jurul ñemee def yow baay bi tamit sa doom ju góor ji nga am wala ju jigéen ju vice versa moo tax ay nekk fi naan wala yow xale bi majeur nga naan ko koor gi jot nga naan drawul ak ñeent na ngeen di sonn eh, yow koor gi sa affaire la yow est-ce que sa affaire la <laughs> mais vraiment ñun dañoo daa bari ñoo xam ne yeewuñ dañoo inconscient yeewuñ sax ci loolu koor gi nekk farata ci moom comme ni mu ko nekk ci yow te farata gi du yaa ko décréter ah du yow yaa ko décrété du sa baay du sa sëriñ du kenn yàllaa ne <laughs> yaa ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam yéen ñi gëm yàlla farataal naa ci seen kaw koor way mu nekk majeur à ah, part que quinze ans la am moo tax nga foog ne waa ji mu nekk majeur sa <laughs> te majeur du dix-huit ans gaa yi foog gépp xale boo xam ne gént na xam nga jigéen moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha doon wax jigéen gi bu amee neuf jigéen la waaw yow imagine nga léegi li gaa yi gaa yi dañuy xale boo xamante ne nii day gis ay reegalam bu jigéen di lu ne gaa yi jàpp ne xale la ba léegi di ko teggil koor di ko peggul julli du julli kenn du insister lu tax julliwul wal iyaazu billah kon nag fa xaqun dafa yeey alal mukallafi ci ki nga xam ne mukallaf la majeur la an yadhhab bi nafsihi madhhab al axyaar mu jàpp boppam wommat ko jëmale ko ci jëmuwaayu ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi amul sax lu mu négocier lii ku nekk yaa ciy responsable sa bopp bul xool est-ce que nit ñi nan lañ may gisee ñi ëpp defuñ ni man mukk xanaa jàngoo alquran ñaata nga gis walakinna akthara an-naasi laa ya'lamuun waaye li ëpp ci nit ñi xamuñu walakinna akthara an-naasi laa ya'qiluun xalaat kon nag nan nga jàppe ne yow kon fu nit ñi war a lu ñu war a baree foofoo baax déedéet ku nekk sa njub yaa koy assuré sa bopp kon nag dafa war ci bépp mukallaf ay yadhhab bi nafsihi madhhab al mu jëmale boppam jëmu waayu sóobulu waayu ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi waaw mu ngo wa yasluku mu sóobu maslaka ulil nuha wal absar te mu sóob boppam waaw maslaka ulil nuha sóobu waayu boroom xel yu leer yi wal absar ak boroom ñi nga xam ne seen bëtu xol lay gis dañoo nekk ci clairvoyance lu leer nañ la ñuy teg ci la ñuy di dem ñoom nekkuñ naan ay damaa gis nit ñi di def may def de yaakaar naa déedéet qul innama ad'u ila allah ala basira ana wa man ittaba'ani yonent mi alayhi salaatu salaam suñu boroom nee na ko waxal jaam yi ne man damay woote qul innama ad'u damay woote waaw ila allah ci yàlla ana man man waaw ak képp koo xamante ne ni daf maa daf maa topp waaw loolu la ala basira ci loo xam ne day leer maññe ci clairvoyance ci alquran ak sunna qul inna qul hadhihi sabili waaw loo xam ne lii mooy sama yoon ad'u ila allah damay woote jëmee ci yàlla basira ana wa man ittaba'ani ku ma topp kon affaire yi wa yasluku mu sóob boppam maslaka ulil nuha wal absar ñi nga xam ne seen lépp lu leer nañ lañ koy teg ci ju leer sunna ju leer te dañuy sori lépp loo xam ne ay njaxas lay ay lënt lënt la rek ngir mukallaf bi nga xam ne yeewu na boppam jëmuwaayu ñu baax ñi te soob boppam soobu waayu boroom xel yu leer yi ak clairvoyance mu ne wayata te mu waajal boppam waaw waaw waajal boppam takku ba dëgër te pare pare wu pare lima ashartu ilay ci li nga xam ne moom laa junj fii mooy la nekk ci liy neex yàlla te dogog leneen lu dul moom jaamu sa borom bàyyi lépp loo xam ne mooy ko waya tamma waaye it mu daal di yittewoo li ma nabbahtu alayhi li nga xam ne yeete naa ko fii ci bind yu ndaw yi ci introduction bi ci mëmbëstal yu man imaam an-Nawawi mu ne nag kaay nag ma wax leen ha waaw maslakul axyaar yi nga wax maslaku ulin nuha wal absar soobuwaayu boroom xel yu leer yeeg clairvoyance ak mazhabul axyaar jëmuwaay ñu baax yi loolu lépp waa baax na mais nuñ koy defe mu ne nag kaay nag ma yombalal la mbir mi wa aswabu tariqin lahu fi dalik ki bëgg a def lii ne waaw man de pare naa ngir suuf sama bopp ci jëmuwaayu nit ñu baax ñi waaw demale sama bopp ci jëmuwaayu nit ñu baax ñeeg boroom xel yu leer yeeg clairvoyance mu ne la nag kaay ma wax la wa aswabu tariq yoon wi gën a jóg lahu ñeel ci mukallaf bi nga xam ne pare na ngir ak ci si loolu def ko fii daalika ci loolu wa arshadu te mooy li gën a gindeeku maa yaslukuhu min al masalik li nga xamante ne moom lay sóobu di ci dugg minal masalik ci yoon yi nga xam ne ñoo koy itinéraire yi nga xam ne ñoom lay jaar ngir accéder foo fële fa nit ñu baax ña ne fa salihuna ya fa muqarrabuuna ya ne fa al anbiyaa'u rusul ya ne foofu hein yoon wi ci gën a jub maa yasluku boo xam ne jaam bi ci lay sóobu mukallaf bi minal masaalik ci sóobu waaye itinéraire yi mooy lan at ta'addub bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalina wal axirin Allah salawatullahi wa salaamuhu alayhi mooy lan <laughs> mooy at ta'addub di fexe di yar sa bopp ak ta'addubu di fexe di jikkuwoo yar sa bakkan sa lépp ci li nga xamante ne nii di jikko bimaa ca la nga xam ne sax amoo wér an nabiyina tukkee ci suñu yeneen bi mooy kat sayyidil awwalin waaw mooy sang ñi jiitu wal axirin mooy sangu ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ak ñi mujj wa akrami saabiqiin wa te moo gën a tedd képp ku ñu lay wax ci yonent nit ko lay tuddal ci yonent bu jiitu lu mu mag mag yonent ba lay saa saa mooy sangam te moo ko gën a tedd waaw. wallaahiqiin te moo gën a tedd it ñi nga xam ne ñooy ñëw ca gannaawam ñooy ñëw ci ginnaaw waaw ñooy dabewaate mooy fexe di jikkawoo ci li nga xam ne moo sax ci moom. gis ne loolu waa ngi gaa yi nag fi lañ nee naan nekk di uti ay ay ay ay ay faux ñoo xamante ne naxaateeg bëgg lu yomb te doo def dara ne ni nga àgg fa ñu baax ñu àgg dara doo fa àgg lii la yoon waa ngi nii wallahi mu ngi nii de yoon lépp lu sax nag lañ wax de waxuñu nga ne loo ok ñëw topp ci mawdu'aat yi hadith yi nga xam ne dañ koo créer di wax ci ay ngëneelu alquran ak yooyu nga topp ci yooyu rek bàyyi li nga xam ne moo sax yow yaa ngi nax sa bopp waaw aaya bu nekk saar bu nekk ñu ne la am na ngëneel sàngam loolu amul ça n'existe pas te ne yonent bi alay saa saam def mu ngi euh, yi demal sahih bu amul Bukhari yi imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Majah rahmatullah alayhim ah Sunanul Bayhaqi rahimahullah boo demee ci yooyu di nga gis Yonent sallallahu alayhi wasallam nan la doon naafile nga bàyyi ko fi nag topp yeneen yoo xam ne ci koor bi moom ngay def yoo xam ne saxul ci Yonent sallallahu alayhi wasallam yaa sonal sa bopp waaw kon nag affaire baa ngi nii. kon li dina simple dina yomb te dina jub ci yoon yi nga xam ne moom nga mën a sóob sa bopp ngir accéder mën a accès ci loolu la mooy di fexe yar sa bopp tey jikko li nga xamante ne moo wér moo tax liy am so bi maa sax ah, li wér te tukkee ci suñu yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi ha di sangu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 izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin